tey nag ni nga xam ne noonu lañ ko dige woon eh, mooy dañoo war a gis yi nga xam ne moom lañ ne woon dinañu ko gis incha ci ay njàngat yoo xam ne mën nañ ko jële ci xew-xewu Xunayn bu ñu tàmbalee ci début bi mooy fi xew-xew bi tàmbalee mooy ne aleyhi salaatu wassalaam xabaar da ko dikkal ne ko waa Xunayn waa Hawazin ñu ngi lay waajal ba mu ko dikkalee nag parax parax lawul déedéet yàkkamtiwul ci saase dafa yónnee ngir leerlu xabaar boobu kama huwa sunnatuhu sallallahu alayhi wa comme ni ñu nga xam ne noonu lañ ko xame ne mooy sunnaam mooy doxalinam moom alayhi salaatu wassalaam saa bu ñu ko waxee yooyu day fexe leer lu xabaar boobu noonu ndax suñu boroom moo ne woon yaa ayyuhal ladina aamanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm yàlla bu leen dikkalee ab kàccoor bi naba'in ci ab information fatabayyanu na nangeen leer lu xabaar boobu noonu ñu leen jox est-ce que xabaar bi ni ñu leen ko joxe noonu la deme loolu nag waxoon nañ ne dinañ ci ñëwaat surtout diggante ay jullit nga xam ne aafa la aafa aafa catastrophe la waaw ci ñi nga xam ne daanaka xaw ma toxal ay ay ay wax profession lañ ko def wal iyaadu billah walla iyaadu billaah ñoo xam ne daanaka profession lañ ko def léegi toxali wax toxal ay wax mhm. mais manoo def dara lu des na toxal gaa yi daal seen làmmiñ yi xaw ma day tàng jër bu ñu nottaliwul la nga xam ne moom lañ dégg ci diw wala lañu dégg ci ñoom daa il faut ñu nettali mu nekk loo xamante ne ni benn virus la boo xam ne ñi ci mucc bariwul fattaaka nag boo xam ne day day day day day day day day alak boroom ndax li ci aleyhi salaatu wassalaam wax muy xadiisu seydina xudayfa wa rawaahu sheykhaan al imaamul buxaari wal imaam muslim ibn al-Hajjaj alayhima rahmatu wa ridwaanu yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Xudayfa fekk daf dañ ko tax dañ ko wax ah buñ jëlee riwaay imaam muslim bi dane mu jaar ci Hammaam ibn al mu jaar ci Hammaam ibn al-Haarisi mu ne qaala kaana rajulun yanqulu al-hadiisa ila al-amiir fa kunnaa juluusan fi al-masjidi fa qaala qawmun haadaa mimman yanqulu al-hadiisa ila al-amiir qaala fa jaa'a hattaa jalasa ilaynaa faqaala xudayfatu radiyallahu anhu sami'tu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquul laa yadxulul jannata qattaat. Allah, Allahu akbar. am na beneen riwaay boo xam ne ci Abi Waa'il la jóge Shaqiiq ibn Salama wa kaana min almuxadramin taalibe bu rëy bu imaam ibn mas'ud radiyallahu taala an iljami muy abu waa'il mu ne raxmatullaahi aley mu ne an xudayfa muy jële ci xudayfa ibn al yamaan radiyallahu anhuma annahu balaghahu anna rajulan yanimmu al-hadith fa qaala Hudhayfatu radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yadxulul jannata nammaam allah xadis bi ñu njëkkoon a wax mu jaaroon ci Hammaam rahmatullah alayhi dane dafa am benn waay boo xam ne da doon toxal wax yi waaw day ñëw mooy li ñaan espionner gaay yi waaw day ñëw espionner gaay yi ba dégg mooy day ñëw mel ni ci ñoom la bokk comme si benn waay la boo xam ne parmi eux ndekete yoo il est là pour enregistrer leur discours leur propos lépp seen wax yépp mu takk ko jàpp ko bu demee wax ko keneen waaye moom kan la ko doon defal al amir waaw kaana rajulun yanqulu al hadith ila al amir moom amir bi la ko doon yóbbul eh, fekk mu ne ñu fekk ñu ngi toog ci jàkk ji fekk ñu ngi toog ci jàkk ji léegi ñu ne ñu ne Xudayfa Seydina Xudayfa comme que moo fay kilifa gi moo fiy saxaaba ñi ñépp ay taalibe lañ ah gaa yi ne ko ah waa jii di ñëw de waa jee di dugg si di ñëw bokk na ci ñi nga xam ne day toxal ay information nit ñi di ko jottali njiitu réew njiitu jullit ñi waaw léegi nag bi lool xewee Seydina Xudayfa mu bàyyi ko ba waa ji jege si waaw fa jaa xatta jalasa ilayna mu dox ba agsi ci ñun daal di toog fa qaala Xudayfa Seydina Xudayfa ne radiyallahu ta'ala anhu sami'tu rasulallahi yaqul allah ne ko dégg naa ne wax ak ñépp mel ni mooy dafa ñëw fekk mbooloo mi toog comme buñ toogee boroom xam-xam rek waaw comme bu ñu toogee ak boroom xam-xam mooy wax ñeneen ñi di déglu buñ amee luñ koy laaj ñu laaj ko buñ amee lu lënt ñu wax ko ne ko lii dafa lënt muy leeral masala yi bañ ko nee nag diw mais di ñëw day toxali wax ilal amir de mu bàyyi ba waaj ak si ba toog mu ne sami'tu rasulallah gis nga façon njàngaleen neewu ko hé yow mii di ñëw laa wax yow mii toog agsi dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne déedéet akk akbar daf ko bàyyi comme ça waa moom day foog ne waa ji diw ah sëriñ bi da doon waxtaan rek xam naa ma ñëw tombe ci lii muy wax ndekete yoo moom la waaw mooy lii mooy sagesse waaw xam na ne waa ko képp koo xam ne day toxal ay wax ci amir bi mooy nit la koo xam ne quand am na am na daraja fa moom waaw te tamit ñu mel noonu en général boo ñëwee di leen adresser di leen conseiller te amoo astuce yoo xam ne sage sa koy la moo ko lal du ñu nangu li ngay wax waaw waaw te mën na ko yokk mu gina ràngateku gina wane rëy rëylu ci kanamu àtte boo xam ne ak wax joo xam ne waxu sallallahu alayhi wa sallam la waaw mooy l'essentiel soxlawuñ di indexer kenn naan ko yow mii yow laay wax waaw loolu mooy ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana waaw loolu la loolu la mooy nit soxlawoo tout le temps ku def dara ci mbooloo mi nga ne ko hé yow wala koo xam ne def na dara nga bàyyi ba mu ñëw nga naan ko dégg naa li nga def non yow waxal rek te yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu la ñu jàngal mooy waxal léegi nag ku nekk xam ne yow mbir mi dalaa concerné moo tax nit ñi surtout euh, nit ñi nga xam ne xamuñ bés booy conseiller kenn mu def lu dul noonu nga koy yedd ak yooyu boo ko waxee directement ñeneen ñépp dañuy jàpp ne concerné wu leen alors que ñoom ñu ngi def lu pire mais mille fois pire li waa ji def mais ñu jàpp ne concerné leen ba pare di ko reetaan loolu nag laysa min al xikma loolu bokkul ci sagesse bokkul ci xereñ bokkul ci xel mi nga war a utiliser ngir mën a jotale risalata rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam léegi mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul waa ji man de dégg naa Seydina Xudayfa ne man de dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne laa yadxulul jannata qattaat laa yadxulul janna du dugg aljana hein qattaatun qattaat ak nammam am na luñ bokk am na lu leen wutale mais en général li ñu bokk mooy koo xam ne day toxal ay wax waaw day toxal ay wax xam nga ci beneen bi dana laa yadxulul jannata nammaan yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na du dugg aljana nammaan nammaan nag mubaalaxa la waaw parce que gis nga nammaam moo bi fi mu jóge mook namaa benn lañ ñoom ñoo ñoom ñoo bokk mooy li ñu am nu mu wu lu yokk ak yokk loolu ñoom ñoo bokk mooy waa ji le fait moom euh, toxal gi muy toxal di yokk fi wax ji ne mooy wax ji fii la amee moom day ñëw nam am lu muy def parce que nam li ko wutalee xattaat nam bi mooy rambaaj moom la wolof naan rambaaj mooy day toxal wax yi dans le but de jaxase yàq moom bu ñëwee du fi nekk di fen nag waaw du fi nekk di fen wala di wax naan li non moom day ñëw fexe ruux waaji waaw gaa yi wax ci diw wax ci diw wax ci diw mu mu enregistré li ñu wax yépp dem ca diw ne ko laa ilaha illa man de ko ma ne woon diw du sa mbokk duma ko gëm mu ne nga ne lu xew wallaahi bu dul woon jàppe gi nga ma li nga doon fi man di dama sama xaritu benn bakkan wallaahi loolu dégg ko rek ñaaw na waxatuma laa di ko nettali mu ne la waaw lu mu def ak añ bi ma añ bu dee li may wax amul yàlla na bu mu rees waaw mais këram laa jóge wala kër diw laa jóge fekk ko fa mook diw ak diw ak diw mais moom daal lu ñaaw lu ñu la waxul dañ koo fàtte mu ne la ah! ma ko waaw maa la ko wax nee nañu yow mii ndekete alal di réeroon ñépp naan fu mu jaar fu mu jaar nee na yow yaa ko jël waaw te waa ji nañ tamit mu ne waa waat naa ko ci waat naa ko ci bu dee sëriñ lay waate moom waat naa ko ci sëñ diw wala waat naa ko billaahi wallaahi tallaahi bu dul woon dëgg duma ko waat le fait mooy mu ngi yokk wax ji mu ngi ko jële fële indi ko fii muy dina law mooy moom nam maam en day fekke affaire yi moom day fekke fa wax ja amee fa nettali ba amee mu jël toxal ko kantaa xattaat nag moom moom man na faa bañ a fekk moom du ko fekki sax waaw waaw moom daal bu déggee rek daal di daal di daal di yóbbu wax ji waaw moo tax yonent bi alei satu salaam doon wax naan kafabil mari doy na ci nit mu nekk koo xam ne ab expliquer kat mu nekk un grand kat nag mooy koo xam ne waxkat lu amul la mooy muy toxal lépp loo xam ne dégg na ko waaw waaw ah. loolu la koo xamante ne nii yàkkamti na lu mu dégg daal di koy toxal booy wax nag mu naan la man waxuma man li may wax dëgg la waaw waaw annamimatu mooy comme li imaam ibn al wax naqlul xadiisi min qawmin ila qawmin ala jihati al ifsaadi wa shar waaw mu ne moom al imaam ibn al asir rahmatullah alayhi namima xam nga mooy lan rambaaj mooy toxal gi ngay toxal kàddu aw waxtaan jële ko ci ay nit yóbbu ko ci ay nit ngir yàq ak tasaare mooy def lu bon waaw am na ñoo xam ne nag dañ naan la man yàq taxumaa jóg mais man damaa xamul kan mooy def lu ñaaw en général nit li muy def lu ñaaw boo ñëwee bi ko wax day wedd na lii du lu ñaaw mais jëwkat bi pour moom li muy def bonul ah. jëwkat bi pour moom li muy def bonul même bu dee ne moom début woom xam na ne li muy def baaxul moo tax am na moo yoo xam ne moom lañuy moom la ñuy ubbee jëw ji pour ñoom bu ñu ko xasee wax mooy léegi dagan na yaramu jàmbur demu jàmbur dagal na leen ñu ci wax lu leen neex mooy yàlla ma yàlla baal waaye diw de tey bi mu fi maye kenn mënu la koo wax waaw mooy pour moom ba mu nee yal na ma yàlla baal xam nga ne kooku day day fooy diine ji kooku yow yal na ma yàlla baal doo xam ne yow da koo wax rek pour mu nekk genre loo xam ne da nga jàpp fausse boo xam ne moo may permettre nag ma wax ci sama mbokk lu ma neex kon loolu mooy ma di toxal ay wax jële ko ci ay nit jëw bu ko ci ay nit ngir yàq kenn nag du ko def nga ñëw naan ko yow da ngay yàq mu naan tas taxumaa jóg loolu niyya yi la innamal a'malu binniyya wa innama li kulli imri'in ma waaw Allahu akbar mooy namima loolu mooy nammaam loolu walla iyaadu billaah loolu nag ci lam daay na mooy bu dee ñoo xam ne duñu ñu boroom xam-xam ci commode mortel nga koy defan ñoom kenn du ko def wala kenn lool mu garaaw la mais fi mu gën a graawe nag ki ay boroom xam-xam non foofu moom mooy foofu moom xam nga sànk dañ naan lii catastrophe la fattaaka la mais lee moom lee moom mooy alxaaliqa moom day moo nga xam ne moom mais boo ko def non mais mooy ni mu gënee garaaw di rapporter waxu ay boroom xam-xam daan diw yow boroom xam-xam sàngam jataayam fekke naa ko waaye lam doon wax yow mii la jublu waaw parce que yow masala yi nga fi leeral keroog yépp man fekk naa gaa yi tegal ko ko wala mas na koo dégg fenn keroog ni muy man fi ma ko fekk li muy wax yow la ci jublu dafa jaarul sa tur képp mais ku nekkoon ci mbooloo mi xam na ne yow lay wax waaw nee na la xamoo dara nee na ki wax wax jooju xamul dara waaw kooku amul àlluwa sax nga ñëw toxal yooyu yëpp nga foog ne yaa ci ne yow kooku yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa tadxulul janna kooku laa yadxulul janna yow doo dugg àjjana ku mel noonu du dugg àjjana mooy la nga ne mais waa ji jullit la malgré tout ane bu dee de dafa dem comme li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax bu demee ba jàpp ba ba daganal ko jàpp ne waaye ñu ñoondil ko dalil yépp que ne yonent bi saa saam na ko loolu mu ne waaye malgré tout lii daal dagan na bu boobaa kooku moom yéefér la parce que mooy yi nga xam ne moom dañ dañ dañoo xaraam du nit ku ko def rek day tekki ne loolu yéefér la déedéet loolu masalatul xawaarij yooyu buñ ci ñëwee dinañ gis ni foofu la ñu gën a sànkooy gaa waaw ku def kabira ñu ne waa ji yéefér la léegi génn na ci diine ji wa damuhu xalaal wa maaluhu xalaal léegi deretam dagan na léegi alalam dagan na lépp dagan na parce que dafa def bàkkaar bu mag alors que mbiri du loolu def bàkkaar bu mag tekkiwul ne yéeféer nga mais boo ñëwee ba ja ba ñu wan la preuve yépp yuy wan ci alquran wala sunna wala alquran ak sunna yow nga ne malgré tout ça ma ne da du dagan la laa wax bu boobaa ko voilà walla rek laa yadxulul jannata mooy du fa dugg pre ci première dugg waaw te du fa dugg dugg ngañaay ak ña nga xam ne ñoom seen dugg bu ñu fa duggee ñépp euh, xam ne ñii vraiment ñoom la buur yàlla teral moom it teral nañ ko mais du dugg dugg goo xam ne comme comme ñi nga xam ne jaaruñ ci yoon woowu léegi nag ginnaaw lii nii lan lañ waxoon neewoon nañ dinañ ñëw ci al imaam al Ghazali rahmatullah alayhi wax ci al ci Ihya Ulumuddin ci wàllu euh, léegi nag euh, dinañ ñëw que ne léegi xam nga am na benn laaj boo xam ne danga naan mais est-ce que kon képp kuy toxal ay wax ku nekk rek kooku day war ne kook li muy def dafa xaraam dañ naan la non gis nga li ñu la wax nammaam mooy koo xam ne day toxal ngir yàq ngir yàq. day jël wax yi jël ko fii yóbbu ko fële ngir yàq day fekke jataay bi xattaat moom moom man li muy dégg dina mën a nekk rumeur moom moom na xas dégg rek bu xasee ba dégg am ku ne ah diw de lii la wax mu ne ko capté toog mel ni moom il n'est pas concerné bàyyi ba dem waa man maa ngi ñëw dem sax dama fi jaaroon rekk ko quoi après dem nag ne diw mañ doon wax yée yow de li la diw waxal nga ne ko ah mu ne waaw wow nee na lii wag lii ci sax te diw liñ ko defal loolu waroon naa jomb toog di ko wax kooku ñoom ñëpp ay ñooñu ñooñu ñëpp ci ci ci loo bi lañ dugg léegi nag euh, laaj bi mooy ne kon mooy wax nañ la bu baax fi muy yàqoo fii nga xam ne foofu lay xaraame am na foo xam ne dina day dagan mooy toxali wax day dagan waaw toxal wax yow imam ne loolu c'est simple quand même yow boo toogee nga dégg ay nit nga fekke leen wala nga bett leen ñuy wax di waaj a tëral projet d'assassinat benn sa mbokk jullit wala benn mbokk jullit lan ngay def est-ce que toog naan eh, yeneen saa na laa laa yadxulul jannata qattaat déedéet boobu est-ce que da ngaa toxal wax ji ngir yàq non c'est pour déjouer nga gaa wax ko monsieur le procureur wax ko waajeeg yu mel noonu yépp loolu noonu baax la si loolu baax la. loolu moo tax agent secret yu comme yu mel noonu du lépp a bu dee ne pour déjouer ko waxoon nañ ko ci jotaay bii weesu surtout bu dee donc bu dee ay yéeféer moom taxul ñuy wax waaye mooy yéeféer yi nga xam ne contre l'islam nañ nekk ñooñu doo toog comme l'imam Ibn Qayyim waxoon loolu njiit bi dafa war muy fexe di am seen information waaye biir jullit ñi doo nekk ci biir jullit ñi di espionner nit ñi noonu mais képp koo xam ne dégg nga ne wala am nañ ci ñoom xarina yu bari ay indices yu wan ne ñu ngi waajal un projet de malfaiteur comme d'agression boo xam ne de ay bande de bande yoo xam ne yuy organiser lañu nga fexe infiltrer leen dégg seen projet yi nan lañuy ñuy toje station sàngam nan la ñuy mën a songe euh, waa kër sàngam ngir nangu seen alal nga dégg nañ wax toxal ko kooku laysa bi ma'sum walakin ma'jur kooku sa bi aasim laysa bi aasim walakin huwa ma'juur kooku nekkul koo xam ne ku def bàkkaar la waaye loolu sax buur yàlla da ko ciy fay waaw kon moo tax il faut savoir li ñuy wax léegi nammaam daal man wolof daal saa yi fii nammaam ñun xam nañ ko quoi rambaaj yi xam nañ leen mooy ñi nga xam ne dañuy toxali wax ngir yàq mais nag boo ñëwee di leen wax dañ naan defaraleen tax a jóg mooy loolu la ñuy wax tout le temps mooy parapluie bi leen Iblis def wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum chaque fois Iblis moo leen di jox loo xam ne moom la ñuy parader affaire yi jàpp ne lii pour rafetal seen jëf ji waaw. koo ci gis mu naan laay biir ma taxoon a jóg waaye yàq taxumaa jóg fenn wala ñu naan la est-ce man dama lay laaj bu ñëwee ba ba ba ba ba ba ba leen jàpp leen retrouver leen ñu naan ma ne yii daal yaa ko wax est-ce que li ma wax waxoo ko xaaral yow lii ma wax l'essentiel mooy est-ce que yaa ko wax wala déet oui wala non lii waxal affaire alors que question bi nekkul est-ce que ko wax wala waxu ko mbir mi fi mu nekk mooy moom mooy ki nga xam ne moo fautif tam moom la bàkkaar bi gàllu ci kaw ba mu jëlee di ay waxi nit ngir yóbbu ko yóbbu ko ci ñeneen ngir yàqu seen diggante loolu nag loolu nag ñi ci mucc bariwuñ de waaw ñi ci mucc bariwul même ki ñu toxalal ay waxam moom léeg-léeg day mujj nekkum na mbaam moom it ma ne ma ma ne la wallaahi wallaahi loolu mooy problème bi problème bi mooy mbir mi day mujj nekk ab cercle vicieux mooy yow dañ laa toxalal say wax ah am ku ñëw tamit def noonu pareil te surtout gars yi yàkkamti nañu ñoo xam ne xam nañ ne seen pro seen diggante am na tuuti problème waaw du ñàkk moos kenn ki toog fenn moo xam ci benn nit lay doon wala kii wala ñaar di wax ba dugg ci wax ci wax ci wax ka des am luñ ko wax loo xam ne du noonu wala loo xam ne jamono dañuy neexoo loolu doon woon dara waaye comme que am na quelques problème léegi mooy tous les son son sont son sont sont sensibles il suffit nga wax loo xam ne ndax avant ngeen dem problème loolu doon woon dara da ngeen ko doon wax di kaf di ree boo ko waxee ci situation bi léegi buñ ko ko toxalee bu ko yëgee mu jàpp ne yow bañeel gi nga ko bañeel wala yu mel noonu alors que moom nga xooloon ci ginnaaw war a xam ne diw noonu la mel diw noonu la mel garaawul man xam naa ko parce que avant nii la meloon tamit bon buñ amee problème mooy wax yooyu dama ko doon wax ma ciy kontaan di kii duma ci xam naa ne moom nature am noonu léegi lan moo tax tey nga bëgg ñëw parce que am na tension rek nga bëgg koo jàppe au premier degré te xam nga ne loolu du premier degré waa ji yéenewula loolu waaye yooyu yépp mooy makaa'idu shaytaan gis nga shaytaane la laqad gharra al-la'inu an-naasa li sëñ bi wax radiyallahu anhu mais vraiment ki ñu rëbb ki daal moom moom moom moom war na nit ñi ñaata ñaata mbokk yoo xam ne ñoo xam ne ñu waroon a ànd ñu tàqaloo ñu tàqali ko moo xam mbokki wala mbokk yoo xam ne diinee taxoon ñu ànd léegi dootuñ tuddanteeti hein ku nekk effacé ni numéro ka ca des bu ñu yëgee ne bërëb sàngam diwam fay waaja ñëw kenn ki dina fa teew keneen ki du ñëw waaw wala ne yëf yu salte yooyu te ñoom ñépp ñu ne kat ya'buduna allaha wala yushrikunahu shay'an wa kulluhum yadda'i hubba rasulillah sallallahu alayhi wa ku ci nekk ne moom jullit la boo xam ne moom lay jaamu buur yàlla lay jaamu dong dong du ko bokkaale leneen di wootewu sopp yonent bi aleyhi wassalaam mi nga xam ne moo ne ñaari ñaari jullit bu ñu amee problème nii bañ a tuddanteeti ah xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu nee nañ buur yàlla gis nga buy jéggal nit ñi ah buy jéggal nit ñi moom ba buñ agsee ci ñaar ñoon danaan unzuru haazayni hatta yastaliha unzuru haazayni hatta yastaliha xaar leen ñaar yi ñaar ñi bàyyi leen fii bàyyi leen fi bàyyi leen fii ndégani leen mooy ñoom bu leen bokk ci ñi ngeen di jéggal waaw du bokk ci ñi may jéggal bàyyi leen ba ñu yëwanal seen diggante allahu akbar allahu akbar allahu mooy yow même bu dee yow lañ tooñ yow yaa war a xam ne man lañ tooñ si mais tamit même esprit de dépassement parce que yow ñaata yoon ngay tooñ buur yàlla par par tiers bu buur yàlla doxale woon li nga nar a doxale sa mbokk bi mais ba yow laata nga koy xam ngay faatu bu yàgg fat na la bu yàgg bu doon ne boo defee rek mu mu éliminer mais ban bakkan mooy doxati ci kaw suuf dootul am gis nañ fatxu makka yonent mi aleyhi salaatu bu doxaloon noonu waa makka ñii seeni sët ñooñu Seydina Muawiya dina nekk xalifa Abu Sufyaan dina nekk dina nekk jullit Seydina Suhayl ibn Amr dina nekk jullit Ikrimah ibn Abi Jahl dina nekk jullit mais xatta xatta Ummu Haani est dina nekk jullit parce que dafa yéex a tuub <laughs> fatxu gis nañ këram keroog bu fi yonent mi aleyhi demee bu daan dafa ñëw rek rey waa makka yépp amul kaay ay tuub naag yooyu ma ne yooyu kiiwul mu fàtt leen parce que lañ defoon badar wala même bu dee ne du kii moo participé principalement ma ne en tout cas daal ci réew mi ngeen bokk ñu ñëw raafal leen ñoom ñépp waaw ah. mais yonent bi aleyhi salaatu salaam keroog bi mu jógee Taif ñu def ko fa jëf yu metti ya waxuma xisaar bi de keroog ba Sayyid ba Sayyidatu Xadiija génne àddina radiyallahu anha ak Abu Taalib mu ne comme que comme que waa Makka daal dinañuy nanguwuñu jiwu lislaam xaaral ma yóbbu dem Taayif mu dem foofu ñu boole koog ñu desedee xale dof yi ñu koy xaaj ba la ko fay dal dal laa xaaminal sufaha maa la aqu maa euh, euh, nan la ko boroom xilaas waxe euh, ne daj na ci ci sufaha yi mooy ñi dese yi loo xam ne man duma ko wax sax waaw man du ma ko du ma nekk di ci di ci jaaraat parce que ñaaw na ñaaw goo xam ne sang bu toll ne alayhi salaam ëppante nag ñuy tuddaat yooyu naan lii la daloon lii wa ko daloon ak lii wa ko daloon mais bi malakul jibaal ñëwee ne ko sa boroom moo ma wax waaw gis na li la say ñooñ def man nag la dénk li jëm ci montagne yi nee na yow ma déglu la boo bëggee mu bëggal leen ma jël ñaari axbashay ni gan di montagne yi fëgg leen ko rimb dóor tël haytu la taif wallahi kenn dootul woon tuddate taif ci kaw suuf ila waqtina hada bal ila yawm al qiyaama mu ne koy laa yaa malakal jibaal laa déedéet yow malakul jibaal li ma laa yaa rasuulallah waqad admaw nàccal nañ la tour nañ sa lu li ma laa lu tee ne laa yaa malakal jibaal déet yaa malakal jibaal mu mu mu ne am naa ci problème bi ci moom la moom moom ni muy jottalee amaana ci moom la allahu akbar kooku lañu suñu boroom euh, wax ne ñu topp ko de yow fayukat yi ñoon du waruñu nekk sa modèle gaa yi nga xam ne ay ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko wax yooyu moom ça ne veut rien dire quoi ku ma ko dóbbi dëbbin ko lan ci lan laa waxati ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko loolu noonu loolu noonu en tout cas ñi ko mas a def yépp waxuma la dara fa yàlla de waaye waxuma la dara mais xam nga ne ñooñ bu ñuy wax makaarimul axlaaq kenn du leen ci boole bu ñuy tudd ñu baax ñi kenn du leen di boole parce que ñoom li ñuy def la ñéppi def ah moom la mbaam mi def boo ko wéqee mu wéq la géléem boo ko tooñee du fay du du du fàtte mu jàpp ko ba kiy fayu mooy loolu yow nan te ngay ngay wàccee sa sa bopp laqad karramna bani aadam buur yàlla teral la fa in aqab fa in uqibtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi buñ leen gaañee fa in aqabtum fa uqib buñ leen gaañee fa in bu ñu leen tegee loo xam ne lu metti la def leen loo xam ne lu noonu bu ngeen di fayu def leen lu mel noonu bu leen ko dépasser waaye wala in sabartum la huwa xayrun lis-saabiriin waaye bu ngeen muñee moo gën ngir muñkat yi mu ne yonent ma lay saar saam yow wasbir yow moom wasbir yow na nga muñ waaw te kook lañu ab mooy nganaan lool pour yonent ma lay saar kan moo tax pour yonent ma lay lan moo tax mu ne mu nañu ci après lan moo tax mu nañu mooy suñu modèle laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kay bi mu ne ko muñal ñu nit duñu man lu dul mu ne ñu muñal allahu akbar te fay yu ba yem ci li nga yem ci façon tooñ biñ la tooñ doo ko dépasser loolu lu jafe la nit ñi dañ leen di tooñ ñu tooñ ñaar bi waaw comme la waa ji noonu <laughs> oh, wa najhalu fawqa jahlil jahilina <laughs> waaw <laughs> waaw loolu xam nga loolu loolu jariñul dara waaw ku ñu tooñ ñu tooñ ñaar bi loolu amul sens mooy da ngay mujju tooñ sax yow fii mu ne après dañuy war a xawat ñu fayu voilà kon mooy ñooñu duñu modèle fayukat yee topp sa xol ak ay yu mel noonu lool ngay teg fale lool nag ku mu nekk sa xol ku mënagul a dépasser stade bii di yeboo nga faji lool ba pare ngay door a prétendre leneen parce que yii moo yi gën mu yii nii mooy étage yi gën a baax yi nga xam ne am na xam ne ñoom buñ mënee lii jàpp ne àgg nañ ah non yoonu yàlla du lool rek ah non non non muñ googu boo ko fa boo ko dépassé dangaa war a dem ci station Rida nga muñ foo xam ne yow nekkatoo nekk fi di muñ kese waaw ndax léeg-léeg sax ñenn ñi muñ ñàkk pexe la mais ñàkk pexe taxul ñu naan muñ muñ mooy nga mën fayu am capacité wu fayu mais nga bàyyi ko ngir yàlla ihtisaban ngir buur yàlla rek yow li wajhillahi ta'ala loolu kawee la tamit mais am na fooy mujj dem ba mbir yi lu xew dalay da gërëm waaw waaw radiyallahu anhum wa radu lool kon nag affaire yi bul jàppe modèle ñoo xam ne duñu modèle les fayukat ku ma ko rokkin ma dëb ku ma ko dëbbin ma rokkin lu ko ñooñu jaruñoo topp yow iqtadi di sayyidin naas alayhi salaatu wassalaam voilà royal ki gën ci mbindeefu yàlla yi muy sallallahu alayhi wa sallam moo tax affaire bi namima moom boo moywul eh, booy kii da ngay mujj a nekk nammaam yow yow mi ñu toxaloon nga mujj nekk nammaam léegi dañ ne woon dañuy gis li imaam al Ghazali wax rahmatullah alayhi ci Ihya nit koo xam ne loolu da koo dal mooy nit ñi da mooy comme ni yeneen time ale saab di leeru loolu mooy ci wàllu lii affaire xare la ak yéeféer yi mais dañ ne woon ñun dañ ciy du profité dugalaat ci lu mii lu mel nii ndax li mu yàq daa bari ah. li mu yàq dafa bari de gaa yi fexe nañ am na ñoo xam ne ñoom mooy li ma doon wax fi mu gën a grave boroomi xam-xam fexe nañ ba ay boroom xam-xam yoo xam ne daanaka seen seen diggante xaw naa yàqu ndax nettali yu mel noonu walla iyaadu billaah am na ñoo xam ne mbokk deret lañu dootuñ tuddanteeti nga gis ci gaa yoo xam ne moom dañuy toog di revendiquer man lool xaw ma nan la ko nit di revendiquer man moom mas naa dégg lu mel naa koo dégg nit koo xam ne moom xaw ma sax da ko doon revendiquer mais rien di ko waxaat rek loolu sincèrement koo xam ne moom magam magam mu ne xaw ma toog na lan dix ans wa ngiy déggu dix koo xam ne mooy manoo laye aw ma numéro ndax du dëgg loolu moom ku ko fi laye waxoo dëgg ndax ñi nga bëgg am seen numéro yaa ngi leen di am non loolu moom nit manu ko nit xanaa <laughs> moo tax gars yi c'est lay ay faux lay lañ yor ay lay yoo xam ne teguwul ci dara ay lay yoo xam ne teguwul ci tus tus tus tus moom lañuy ñuy jéem a kalaŋaatu di jàppandu mooy mooy kuy xawweeku ci kaw asamaan dajeeg ay branches yi garab nga ciy jéem a langaamu noonu la ñuy def rek mais yàggul lu dul ci suuf nga jëm bett di ko def ci suuf tël rël ngay def ci ginnaaw sa ginnaaw dina riisu ci suuf si de dina riigu si suuf dina dal ci suuf si wala sa boppu jiitu waaw manoo wax ne amoo numéro ndax ñi nga bëgg am seen numéro yaa ngi koy am te sax amoon nga numéro boo nee dama koo perdre ñi nga perdre seen numéro xam nga noo def ba jël leen te yow ñi nga bokkal ñoom doo ma kenn amu ci numéro xanaa xanaa sa yaay sax ci boppam boo ko laajoon mu jox la ko nit mën a toog dix ans wa ngi dégguma sama mag ay kii ñi loolu ba pare te aji wax ji parewul ngir ci ah waaw ndax ku nekk ñu jaay ful la ko waa nee nañ ma téye sama bopp la yow yeneen time ale saaf saaf lan lañu wax ah sulman qata'ak jokkal ku la dox yow moo tax mbir mi gis nga dox mbokk ak dox diggante kenn du ci leble te kenn du ci xaar li may def diw na ma fay déedéet sulman qata'ak jokkal yow boo ñëwoon sax ba moom moo la dog toor bi yépp moom la mais jàppal ne garaawul wa tilkal ayaamu juri nii la amaana man lool man na maa dal waaw waaw manuma nekk ci géej gi gis koo xam ne mu ngi commencé lap ma koy reetaan naan eh, saay saay ngay dee de xool ko non kan moo la ne man damaa ricc fi ma koy xalaate rek benn requin mën naa ñëw àbb sama benn tànk bi ma surux mu ñogonaloo ma reere ma mook doom yi <laughs> kon mooy yow loolu du lay loolu du lay waaw ay fulla yooyu du loolu tuddul fulla quoi fudlu al fadlu loolu fulla say topp leen ne ñi koy wax xaw naa xamuñ luy fulla mooy nekk ci yiiwu nekk ci buur yàlla kese tax nga nekk ci ku la ci nar a jële nga bañ loolu mooy am ful la voilà boo xasee xam ne mbir mi sax na ci alquran ci sunna yonent bi alei satu salaam jeex na yaa ngi ci ku ñëw nga ànd seeg sa fulla gu mat sëkk moom kay danga ko ci invité mu ñëw waaye yow kenn du la ci jële ànd ceeg sa fulla ak sa fayda lool la mais pas ay ay jaay nan la fiy fekk yi fii loolu nag suñu mbokk jigéen ñee ci gën a aay moo tax ñoom bu ñu amee problème nii pour nga régler ko ak difficile ah, parce égo yi ñoo ñoo rëy égo yi égo yi ku nekk waaw waaw waaw ku nekk waaw sa moi bi nekk ah nafsaka alladhi bayna janbayk allahu akbar bakkan boobu moo rëy moo naqaree terrassé de te buur yàlla waxoon nañ qad aflaha man zakkaha waaye wa qad xaaba man dassaaha ma jox leen exemple ñoo xam ne dassaaha kaddabat samuudu bi taghwaaha voilà gaa yooyu ñooñ ñooy sa modèle dëgg-dëgg aflaha texe man zakkaaha képp koo xam ne fexe nga sa bakkan nga tazkiya ko setal ko fóot ko ba dootu fi ne mooy moom ci boppam dootul nekk bakkan waaw mooy li ñu xamee bakkan an nafsu di pousser nit ci lu ci lu bon kooku day mujj nekk an nafsul mutma'inna te bu nekkee nafsul mutma'inna taxatul ñuy wax kooku mooy yow ci lu la neex képp lay ne ci li neex borom bi subhaanahu wa ta'ala te moom la naan yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati kon qad aflaha dëgg-dëgg texe na man zakkaha ku fexe fóot sa xol sa bakkan ci takk takku man maay diw lan moo tax ñu ma koy wax lan moo tax diw daf ma yépp tey lay xam ne wallaahi dina xam ne ak li ma ko defal yépp man la fiy fekk wallaahi doo ko dootuma ko tuddati sama téléphone bu ma woowati bu ma woowee dootuma ko wuyu bu naree ñëw dootuma fi ne di uti lay loolu yëfi caaxaan la qad aflaha man zakkaha laysa mimman zakkaha lasta mimman zakkaha bokkagoo ci ñuy fóot seen xol yi waaw te yonent mi alayhi salaam huwa alladhi ba'atha fil ummiyyiina rasuulan yatlu alayhim ayaati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma wa in kaanu min qablu la fii dalaalin mubiin nahnu fii dalaalin mubiin ñun ñépp fii dalaalin mubiin yonent ma lay saa saa moo ñëw génne ñu ci nan la ñu ci génnee suñu boroom moo ko yebal ci ñun. sallallahu ala alhabib sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom mu ko yónnee ci ñun ngir la. huwa alladhi ba'atha fil ummiyiina ñun ñépp ay illettrés lañ waa Makka cosaan xamuñu bind ak kii mais ñun ñiit ay illettrés lañ illettré moom ku xamul sa diine illettré nga waaw waaw walaw kaana ustazan fil jaami'a même bu dee professeur d'arabe la walla civilisation arabe wala civilis wala mathématique wala lu mu doon fil jaami'ata xamul diineem di jullit huwa illettré waaw du ko débale illettré la mooy lañ doon wax kaw kaw rek ah borom baxrul muhit doon ko wax naan il gaa yi fii kaw kaw tekkiwul moom kaw kaw du ñu nekk kii de. kaw kaw mooy koo xam ne xamul sa diine xamul diineem du ñu kaw kaw ga rek ñi nekk ca campagnard yi déet mooy ñi nga xam ne xamuñ seen diine ñooñ ñooy kaw kaw yi ñooy illettré yi kon huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina ci ñun la bokk ci waa Quraysh la mooy fëllewul feneen de toute façon bu jógoon fële ñu ne ajamiyun ah, wa hadha arabi naka la alxuraan gi wala ñun ñuy ay arab moom mu nekk koo xam ne moom alquran jii nekk beneen langue te ñuy arab wala yonent bi dib arab alayhi salaatu salaam alquran ñu ngi fi indi nekk beneen langue waaw wa ma arsalna min bi lisaani qawmi waaw ci seen làmmiñ kenn du am lay waaw kenn du am lay wolof bi boo toogee daa am nga lay yow xam nga ne sax xujja jeex na yow <laughs> eh, xujja ji bari nañ xaw ma moom léegi moom laye ko bariwul waaw moom kay bëggoon naa xam ak bëgguma woon a xama fi ne mu ngoog kon moom moo yónni ci ñooñu rasulan ab ndaw alayhi salaatu wassalaam boo xam ne <coughs> huwa alladhi ba'atha fil ummiyiina rasulan yatlu alayhim ayaati wa yuzakkihim di leen jàngal aayaay yàlla yi aayal alxuraan yi nga xam ne à travers loolu ak sunnaam alayhi salaam yuzakkihim ci la leen di fóote waaw wa yuallimuhumul kitaab di leen jàngal téere bi hein wal xikma ak xadiisam yi nga xam ne ñooy la sagesse allahu akbar wa in kaanu min qabl même bu dee ne avant yonent bi alayhi salaam bi ñëw ci ñun ñépp dañoo nekkoon fii dalaalin mubiin kon ñun ñëpp fii dalaalin mubiin lañ nekk gis nga suñu xol yi buñ ko bëggee fóot du ay nekk fee di jaay ay esprit bouddhiste ay bouddhiste de doo loolu da koy gën a taqal waaw loolu da koy gën a taqal di nga dem <laughs> naan man walla nekk sam monastère bi def say xawma taay siiw ak yooyu di kii naan je me kay ci sama bopp ak yu mel noonu ma ne da ngay sonal sa bopp rek sa temps boobu yëpp nga kii boo jàngi woon la vraie sagesse ah, muy xadiisu rasulillah sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah di ci jéem loo man di ci teg sa tànk ci ngay xam est-ce que am nga paix intérieure war a amoo ko ah, loolu di nga xam kon nag lii nga xam ne mooy daaji virus fu nammaam namima bu ñu ko buggee faj ah te bañ ba ba fexe bañ cee deewaal ndax yonent ma lay saab wax na te waxam du toxu sallallahu alayhi wa sallam bu la fi kenn fexee gëmloo ba ne la suwaa nammaam yow sa àjjana waajal nga ko ci koor gii di ñëw koor yi weesu amoon nga say àjjana wallaahi ku la fi gëmloo loolu ñu naan la boo jàngee nangam ak nangam am nga sàngam bi àjjana ak ca kaw àjjana yàgg gi yot kii ko tax yow loolu tax nga toog li yàllay xaraamal yépp nga ne ci taran moom man kay waxuma la dugg àjjana moom xalaatuma ko parce que loolu c'est déjà fait nekkul sama souci ba tax nga toj dëkk bi ndax yow jàpp nga ne yow assuré wu nga ba pare mooy yow xamoo makarallah yow de xamoo buur yàlla wallahi xamoo yonent mi aleyhi salaatu da ngeen a foog ne li muy wax nii <laughs> mooy ay wax la yooyu pour pour ci air bi noonu wallahi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñun li ñu nga xamee naan suñu bakkan di waxe suñu kii yonent mi aleyhi salaatu salaam du waxe noonu ah waaw di waxe suñu bakkan ak suñuy neex yu ñu neex ak yooyu déet moom melul ni ñun sallallahu alayhi wa sallam in huwa nekkul li muy wax lu dul wahyu wahyu la bu ko suñu boroom révélé yuuxaa boo xam ne moom lañ koy wax yu mu ñu koy transmettre à travers alquran à travers xadiisam yi te alquran suñu boroom nee na innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin alquran yi waxu yonent bii la sallallahu alayhi wa karim bu tedd bi waaw zi quwwa boroom kattan la inda dil arsh fa boroom arsh makin te moom nag foofale muta'in waa asamaan xam nañ ko de te ku ñuy déglu la di ko topp muta'in sama foofale amin te fay amin allahu akbar moo tax xadiis euh, sayna Abu Sa'id al-Xudri bi radiyallahu anhu bi ñu la doon wax ci mbiru Dul Xuwaysira bul feeñ buy feeñaat loolu la yonent ma lay saa saa wax ndax damay nekk dañ may wóolu waa asamaan dañ may wóolu yéen waa waa suuf duñ mu wóolu moom mooy aminu samaa'i wal ardi wallah sallallahu alayhi wa sallam du quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in samma amin waaw foofale aka faa nekk koo xamante ne nii ku gaa yi topp la de laa ilaha illa déggoo sànk malakul jibaal lan la fi doon def lu dul topp digalu yonent bi alayhi salaam borooma mën a ko demal lum la wax defal <laughs> waaw bu la nee jëlal axbashay ni ñaari montagne rimb ko waa Taayif dóor ko waa Taayif bul taxawaalu exécuter ci saasi yaa malakal jibaal <laughs> allahu akbar kon mutaan samma amin samma amin boole koog Seydina Jibril mi nga xam ne mooy seen sang mu ñëw ànd ak malakul jibaal di déglu yonent mi alayhi salaatu loo wax loolu la ñuy def <laughs> allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allahu akbar non laa ilaha illa laa ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar kon nag tt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag waxam yi du deñ waxam yi du deñaa ku la fi gëm noonu defal lu la neex boo deewee dugg aljana yow xam nga ne àddina rek am na yu bari yoo xam ne yum lay dig moo doo ko fi gis gisoo ko wala yu muy nettali yoo xam ne boo xoolaatee ba ci biir xam ne lii nii amul ndeem ci àddina gu doy di gii gaaw a jeex te jege fi la lay tromper waa ji da nga koy wóolu ci li gën a rëy alaaxira fa nga xam ne yow foofu xamoo fa kenn xam nga àddina sax nit dina nekk ci problème ne bon mais diw moom xam naa ne diw daal xam naa ne moom man je peux avoir confiance en lui quoi sama problème bi ma ko waxee du siiw te tamit mën na ma cee jàppale bu baax nga dem mu jàppale la mais alaaxira dangaa am loolu yow bañ lay suul keroog yow kese la buntu allaaxira bu njëkk dee ba ngay dee ñu suul la yow kese la te yow képp yaay wuyu malaaka yi interrogation bi yaa koy wuyu allahu akbar nga nga dekki li yonent ma lay saaf saaf ne kenn du jóg bàmmeelam teg benn tànkam lu dul ne dina am ay malaaka yoo xam ne dinañu ko laaj quatre questions yoo xam ne il faut mu répondre leen balaa tegaan beneen tànk allahu akbar allahu akbar kan moo lay répondre kenn talul keneen ku nekk day répondre al boppam am na bërëb yoo xam ne moom ku ne yaa fay kiiwal sa bopp ndax inna lil qiyaamati arasaat wa mawaqif yawmal qiyaam dafa am ay bërëb yoo xam ne yooyu moom ku nekk ak sa bopp la waaw Allahu akbar yow nag ah yam na aadam <laughs> fexeel def nag sa àddina loo xamante ne nii ngir sa àllaaxira boo demee foofu nekk ci mbégte waaye bul toog di lu ma waa ngi mawa'ida urqub ay digéey ñoo xamante ne nii ay canular lañu ay poisson d'avril lañ lay dóoral tout le temps waaw même buñ ne ay sëriñ lañ mënoon nañ leen a boole ci gaa yi nga xam ne les auteurs des poissons d'avril ndax sax poisson d'avril sax moo tane parce que poisson d'avril li muy wax fii la yow kii lim laa rek kilo <laughs> moo gën a rëy de poisson d'avril moom boo yëgee ne trouvé ne du noonu c'est vrai que dina def benn déception bon c'est de suite loolu mais quand yemul ak bu doy ay fi mbiri àllaaxira nga ñëw gëm ko ba faatu nag nga ñëw foofu ndekete yow mawaa'idu urqub la voilà dige yu urqub la rek dara bu ci dëgg waaw waaw laa ilaa mawaa'idu urqubin looloo yées kon nag yonent bi aleyhi salaatu salaam bu ñu bëggee mucc ñun ñépp ci nekk nammaam te mën a gàddu suñuy làmmiñ ndax li mu wax dëgg la te wa huwa saadiqul masduq laa yadxulul jannata nammaam ab rambaaj te loolkat li ma ci gis nga xadis bi bokk na ci xadis yi nga xam ne moom wolof yu baree ko mokkal en tout moom ñu baree ko mokkaloon xaw ma nag léegi parce que bon <laughs> Sénégal moom booy wax foo gëj parce que suñu demee un mois yi ak quelque mois yi taxul nga xam dëkk ba dëgg-dëgg niñ demee te boo demee sax yow yu bari ngay nekk yoo xam ne daanaka doo tala toog sax di seet li gaa yi nekk ak tamit di di nemmeeku rek dëkk bi ni mel léeg-léeg doo am temps bi ndax yi ngay def moo tax ñun moom suñuy jugement moom taxu ko dëgër léegi nag moom fu dëkkee imprégné wu nag ndax doon xew loolu xamoon nga ko bu baax moo tax ma ne temps yooyu moom gaa yi dañ koo mokkaloon ñu baree ko mokkaloon. hé laa yadxulul jannata nammaam kattaat bi moom xamuñu mooy lamda yi bi mais nammaam bi moom nañu ko moom waaw daara yu ñu dóoral leen ki koy wax boobu buy pare di nekk na maam man looloo ma ci buy laata mu koy wax na maam la wax na ko bi mu pare continuer di jëf jëfi na maam di toxali wax loolu koy yéeme na waa ji da koy wax bu xëy bu bu jógee nekk rambaaj loolu nag c'est grave léegi nag imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi ci Ihya ulumuddin dafa wax lu am solo ci wàll wi mu ne i'lam anna namimata innama tutlaqu fil akthar mu ne innama tutlaqu fil akthari ala man yanimmu qawla al-ghayri ila al-maquli fihi kama taqulu fulanun yatakallamu fika bi kadha mu ne xamal xamal kënee rambaaj nag rambaaj li ëpp luñ koy joyal buñ ko waxee mooy ki nga xam ne moom mooy yaatal wax ji di ko lawal jël mooy day lawal waxu jàmbur ya nimmu qawlal ghayri ilal maquli fiihi di ko yóbbu di ko transport te di ko toxal ci ki nga xam ne kooka lañ wax wax ji ci moom kama taqulu comme ni ngay waxe ne fulaanun yatakallamu fiika bi kada mu ne comme ni ñu naan ngay ñëw ci nit ne ko yow de diw diw de yatakallamu fiika bi kada wax na la lii wax na la lii xaala mu ne wa laysat an-namimatu maxsuusatun bi hada waaye namima du lii kese de c'est pas exclusivement réservé à mooy définition bi ñu joxe ci début bi ak léegi nii moom la waxaat nii rek ci gàttal bal xaddu namimati kashfu maa yukrahu kashfu sawaa'un karihahu almanqoolu anhu aw almanqoolu ilay mu ne dëgg-dëgg ni ñuy natte namima frontière yi dëgg-dëgg mooy di divulguer loo xam ne maa yukrahu kashfu loo xam ne nit ki day te day bañ ku ko divulguer mu ne sawaa'un mu ne sawaa'un moo xam karihahul manquulu anhu awil manqulu ilayhi moo xam ki ko bañ mooy ki nga xam ne moom lañ jëlal ay waxam yóbbu ko moom moo bañ wax jooju bañoon ku ko transporter ku ko yóbbu feneen wala kañu ko ëndil moom moo ko bëggul mooy même bu dee ne ko koy wax bëgg na ko waaye ki nga xam ne moom lañ koy wax mbir bu ñëwee ci moom du ko neex mu ne loolu la yée <laughs> mu ne aw thalithun walla ñetteel keneen wa sawaun kaana kashfu bil kinaaya moo xam nag découvrir bi ngay bi ngay wuñ waxu jàmbur ji moo xam ay junju ngay def am na ñoo xam ne ay junju lañuy def aw bir ramz wala ñuy def ay symbole def ay symbole mbir mooy xaw a di def ay ay junju voilà kinaaya moo xam kinaaya mooy yow moo xam aw bil ima mooy nga yooyu ay junju ak tamit ah lii de man de dégg naa tey loo xamante ne nii de ah <laughs> rafetul ci sab derbe waa lan na diw ah tout cas daal diw de la mu wax yéeme na de kan nga ne ko diw xanaa ah moom kay manuma cee jaarat waaye doon na waar di junju naan <laughs> wax ju ñaaw ji ay waaye tuumaal giñ la tuumaal njaaloo ci réew mi man naqari na ma wax loolu kan moo tuumaal njaaloo ah <laughs> xoolal ku ko war a wax rek joxewul tur waaye joxe indice yu wane ne waa ji day mujj xam ne diw la <laughs> mu ne kon fa xaqiiqatu namimati ifshaa'u sirri mu ne dëgg-dëgg li li li nga xam ne mooy namima rambaaj mooy divulguer ab secret wa hatku satri amma yakrahu kashfu bëtt gooy bëtt barrière ak mbalaan mi nga xamante ni nii dañuy bañ ku ko ku ko ku ko bëtt ba xam la ne ci biir mu ne falaw raahu yuxfi maalan li nafsi fa zakarahu fa huwa namima mu ne bu gisoon waa ji moo tax nit ki eh, bu gisoon benn waaye doon nëbb alalam mu dem tudd ko feneen ne ay dégg gis naa ko muy denc alal jële waaw waaw banque sàngam laa dajeeg moom keroog muy déposer billet yi waaw mu ne loolu noonu namima la <laughs> mu ne loolu namima la waaw léegi sof ko xoolal mooy. Euh, wala nañ continuer mu ne moom imaam al-Ghazali mu ne moom imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi euh, parce que en fait li ma naroon a wax mooy